wan al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'aala mu andil ñu nag xadiis bu mujj bi Allahu akbar Allahu akbar muy xadiis bu màgg woo xam ne moom la tëje bunt bi Allah muy xadiis mille trois cent quatre-vingt-douze mu ne waan abdillahi ibn amr ibn al-aas radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna allaha la yaqbidu al-'ilma intizaa'an yantazi'uhu min an-naas walakin yaqbidu al-'ilma walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama hatta ida lam yabqa aaliman ittaxada annaasu ruusan juhaala fa su'iluu fa aftaw bigayri cilmin fa dalluu wa adalluu muttafaqun alayhi kon al imaamu al xaafizu an-Nawawi yu ma ndil ñu suñu xadis bii nga xam ne moom la tëjee kitaabul ilmi baabu fadlil ilmi benn chapitre tundum kott bi mu sendi woon mu ne waan Abdillahi ibn Amr ibn al-As mu ngi jële ci Abdallah di doomi Amr ibn al-As radiyallahu anhuma annahu qaala nee na sami'tu dégg na rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaquulu muy wax inna allaha dëgg-dëgg yàlla ta'ala mu kaw mi laa yaqbidu du nëpp du dindi al ilma xam-xam intisaan rocc ko noonu yantazi'uhu bu muy rocc minan naas mooy ci xolu nit ñi ña ko dakk ba jàng ko bam ba mu nekk seen xol yàlla du ñëw buy yëkkati xam-xam du ñëw rek daal du koy xëcc noonu waaw waaye nan la koy defee laakin waaye yaqbidul ilma day xëcc xam-xam nëb ko yóbbu bi qabdil ulama ci nëb gu muy téye boroom xam-xam mooy di leen faat par kenn kenn waaw xam-xam bañ yoroon dem parce que nekkul ne dañoo bañ a joxe xam-xam de non bokkul ak ñu naan en en Afrique lorsqu'un vieillard meurt, un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle déedéet dinañ pare ngir joxe xam-xam waaye gars yi ñoo ko soxlawul ay réceptacle lañ dul trouver ak ñoo bëgg dañuy wéet ci àddina bi nëbët koo xam ne pare na ànd ak ñoom ñëw ci ñoom ñu jox la xam-xam mais gars yi loolu yitteelu leen li leen yitteel mooy seen àddina. li nga xam ne moom la ñuy yammu moom la ñuy fexe di muy am croissance tout le temps seen biiru àddina kese lépp lu jëm ci xam-xamu diine kell te seen yoon newu ci waaw wal iyaazu billah léegi nag ñooñu nag jamono wee koo bu faatoo kan mooy kan moo taawu xam-xam bi kenn borom bi ñooñ lay rey par kenn kenn hatta ida lam yabqa ba li nga xam ne du des aaliman boroom bi du fi bàyyi muy des benn boroom xam-xam waaw ittaxaza naasu lii nag mooy euh, euh, jeexu jeexitu jamono la voilà mooy bu jamono ji tukki àddina bi tukki waaw léegi nag comme que benn boroom xam-xam newatu fi ittaxaza naasu gaa yi nag jàppe nit ñi jàppe ru'uusan ay njiit yoo xam ne juhaala ñoo xam ne xamuñu dara waaw ñoo xam ne xamuñu tous tous tous tous c'est des ñoom lañuy jàppe nag ay ay ay ay njiit ci wàllu xam-xam fasu ilu ñu leen di laaj ñoom it ñu dëgëru fit fa af taw ñu ñuy tontu gaa yi di leen ubbee rek bi xayri ilm loo xam ne teguñu ko ci xam-xamu yàlla ak yonentam alayhi salaatu wassalaam bañ ko defee nag fa dallu sànku nañ fa wa wa adallu ñu sànk gaa yi ñuy leen ñu ubbee di leen jox ay masala naan leen lii ay lool dara newu ci garaawul voilà wal iyaadu billah mu ne muttafaqun alayhi <laughs> nga xadiis bii moom ñaariñ jóge c'est ça gravité xam nga bañ njëkk a moo doon kuy nëbb xam waaw xam ko ba pare war koo wasaare nga koy nga koy koy nëbb kii nag mooy ki nga xam ne da ko doon biñ génn sànq eh, ngir mbiru àddina kii nag mooy ki nga xam ne waroon bi ni ñu xamal ne yone saasaam que ne xam-xam dees na ko yëkkati waaw dees na ko yëkkati kii li nga xamante ni mooy ci kaw suuf waaw bu bu deñee nag la fay des mooy bu réer te bu réer bu defee àddina ba ngay tukki borom bi buy day day day day raafal àddina bi voilà xadiis boobu mii moom la ni mu ne muttafaqun alayhi léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que moom dongo ko solo ñu ne al imaamu Ahmad seen ñaari ñaar solo woon na ko waaye na ko noonu al imaam at-Tirmidhi seen ñaari taalibe moom imaamul Bukhari imaam Muslim waaye al imaamu Ibnu Maaja rahmatullahi ala al-jamii al imaamul Bukhari rahimahullahu ñaari bërëb la ko indi. kitaabul ilmi baabu kayfa yuqbadul ilm <laughs> imaamul yi ku yéeme ngo xoola imaamul Buxaari yi nañ taxaw tuuti buntu bi ni ko defee waaw <laughs> salaf yi seen jamono lañ doon tiit loolu xew waaw waaw moo tax yeneen bi saa salaam xamul ne àddina bi xaaju lu tukki xam na ko par rapport ak li des mais par rapport ak histoire jege na bu yenn ngelaw gi amoon ni nga xam ne noonu la doon tiite noonu la doon kiiwe ci bu jëm ci boroomam voilà mel ni saa day taxaw alors que xam na ne saa taxawagul waaye ñoom ñooy ñu xam borom bi waaw muy salafu salih rahmatullahi alayhim dañ doon piis waaw boobu xew mooy xam-xam ñu xëcc borom bi daal di koy tëj al imaamul Buxaari xoolal bunt bi ni mu ko defee kitaabul ilm waaw mu ne baabun kayfa waaw bunta ngi boo xam ne dama ciy leeral ma ne la imaam al Buxaari yi ana naka la ñuy xëcc xam-xam rocc ko dindi ko yëkkati ko ci kaw àddina bi waaw ci biir àddina bi mu ne wa katabata bind na Umar ibn Abdul Aziz di xalifa bi bi mu nee xalifa ila Bakr ila Abi Bakr ibn Abi Hazm ne woon son gouverneur à Médina xam nga Umar ibn Abdul Aziz ne woon na gouverneur Médina ala saakin afdalu salaatu wassalaam mais après daa nekk xalifa bi mu nee xalifa gouverneur am ba ko fa toogal muy Umar ibn Abdul Aziz rahno eh, Abu Bakr ibn Hazm mu daal di koy bind ne ko untur lettre toppatool xoolal ta nga caytu te càmbar maa kaana min hadisi rasulillah li nga xam ne moo nekk ci hadise yu yonente bi alay saat u salam faktubhu na nga ko dajale bind ko ci tay téere fa inni ndax man Umar ibn Abdul Aziz xalifa bi xiftu damay ragal durusal ilmi xam-xam daal di naaw daal di ràpp wa dhahabal ulama ak demu borom xam-xam yi daal di ne mes borom bi faat leen dootuñ deseeti xam-xam bu dee binduñu ko woon waaw mu ne ko nag jox koy instruction liggéey bi nan nga koy defee xam nga wa awwalul jaami'i wa awwalul Euh, non kii euh, euh, kii dajale kii abu ibnu shihab amiran lahu omar voilà mooy omar bii ki njëkk a dajale ay hadith mooy ibnu shihab az-zuhri moom ñoom abu bakr ibn abi hazm abu bakr ibn hazm bi ki leen ko digaloon mooy omar mooy omar ibn abdul aziz mi radiyallahu ta'ala anil jami' mu ne parce que man damay ragal xam-xam ràpp wa zahabal ulama boroom xam-xam yi boroom yi faat leen ñu dem dootuñu defeeti dara bu dee dunduñ ko woon mu ne ko nag wala taqbal bul nangu nag illaa hadith an-nabi sallallahu alayhi wasallam bul nangu lu dul waxu hadith yonent sallallahu alayhi wasallam dayooyu bat ñu jaxase ko yeneen i mbir ay waxu diw nee naa nit ku sell kee nee naa na déet hadith yonent bi sallallahu alayhi wasallam kese waaw wal tafshul ilma mu ne wal tafshul ilma wal tufshul ilma te na ngeen wasaare xam-xam wal tufshul ilma na ngeen wasaare xam-xam wala tajlisu na yéen boroom xam-xam yi na ngeen def ay samp ay jataay xam-xam hatta yu'allama ak hatta ya'lama wala hatta yu'lama man la ya'lam ba ni hatta yu'allama ba ni muy leeree waaw ñu xàmmee man la ya'lam ki xamul waaw fa innal ilma da xam-xam la yahliku du du du du dem illaa hatta yakuna sirran fekk nekkul loo xam ne xam-xam faut pas xam-xam waru la nekk secret oh man voilà affaire bi voilà c'est que pour ñoom ñii kese déedéet dafa war a tas xam-xamu yonent bay saa saam borom bi yónnu ko ngir ñuy nëbb xam-xamam waaw déedéet dafa war a leer boroom xam-xam yi moo tax boroom xam-xam bu la ko yàlla defee bul xaar ku la ne jàngale waaw bari na nag jàngale yu bari ci laaj la jógee comme yonent bay saa saam bari na jàngaleem yu bari saxaaba yee ko doon laaj mu tontu. waaye gis nañ fi am na yoo xam ne du du xaar kenn laaj moom mooy ñëw samp ay jataayam wala ñëw di wax ak nit di ko jàngal saa kooku laaj ko voilà boroom xam-xam nag loolu la war a roy yonent ba lay saa saam Seydina Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu moom lañ naan xalifa cinquième xalifa waaw al umawi radiyallahu ta'ala anhu mu ne tas leen xam-xal wal tufsu ilma wal tajlisu hatta yu'allama man la ya'lam waaw Allahu akbar waaw wow waaw dee leen sampaay jataay nit ñi xam ne fee képp ku soxla xam-xam sàngam diine bu leer bu fa demee dina ko fa am il faut loolu xew mu am yoo xam ne leen di ràññee ci xam-xamu diine ñu xam ne ñoom diw ah mais gars yi gis nga lu ñu dox dox doxlu topp ci folklore yeeg yooyu waaw wal iyaazu billah yal nañu borom musal ñi nga xam ne alladina taxadu diinahum lahwan wa la'iba ñi nga xam ne dañoo jàpp seen diine am boosoorakum po wa garratuhumul hayaatu dunya addina bu jeex gaaw a jeex gi wax leen yal nañu ci borom bi musal. gis nga am na ñoo xam ne dinañ nekk ci ci mumbaay boobu rumbaay boobu kumbaay boobu waaye dokuñu lépp lu ñu nekk ci gureel yooyu bu ñu amee loo xam ne leer na leen seen digganteeg seen borom la yu ñu war a xam yenn la yoo xam ne il faut ñu xam ko sawaay du ñu ko laaj ñu nekkal tañ naan ay sëriñ lañ parce que xam nañ ne ñii ils ne sont pas qualifiés xamuñu ci dara ñoo ko gin a xam même bu dee nee na moo la assuré àjjana xam nga bu baax li nga ne kii xamul dara voilà dalay nax kese parce que maamam wala baayam wala yooyu wala santam kese moo la fa dañuy dem seet koo xam ne ak sant bu man di am mais ñoom ràññee nañ ko xam ne kii boroom xam-xam la ñu laaj ko loolu nag boroom xam-xam bi moo ko war a def waru la toog ñu koy ñu koy ñu koy nappaajee ko minimiser déedéet da ngeen di wane xam-xamu yonent bay saa saa ba nit ñi identifier xam ne xam-xam a ngi fee même bu dee kenn saale wu la sa yoon newu ci yow loolu du sa mbir waaw na leeral taxal jataay yi nay taxaw waaw moo xam nit ñi dañ koy fekk bu mënu la doon euh, ci jàkka yi bu mënu la doon sa kër bu mënu la doon seen YouTube yeeg yi nga xam ne foofu yëpp yëpp canaux yu ñuy jaarale xam-xam ay ay ay enregistré kii mu leer gars yi xam ne ah mbir mi lu mu ñàng ñàng ñàng am na koo xam ne moom wala ñoo xam ne moom bu ma fa demee en tout cas ci domaine bii ci domaine diine ah bu ma ko laajee yàlla mën na maa dimbali mën naa fa trouver li nga xamante ne mooy xam-xam bi nga xam ne mooy bu jaadu waaw bu leer bi tukkee ci yonent bi saa saam il faut loolu ab Seydina Umar ibn Abdul Aziz bi ñu jox mu ngi koy wax gouverneur am bi mais ñëpp ñu ñëw ci ginnaaw la ko wax rawatina boroom xam-xam yi waaw wal tufsul ilm na ngeen wasaare xam-xam wal tajlisu na ngeen sant ay jataay toog mais boroom xam-xam yoo xam am am am nañ xam-xam mais ñu ko nax business kese waxuñ la la business baaxul businessal borom xam-xam yi ñoom Muhammad ibn Sirin ay milliardaire la ñoom imam Abu Hanifa moo doon dundal taalibe mi borom alal la woon amal am amal alal gisoon gis nañ as-Samman az-Zayyat Abu Salih Zakwan borom import export Medina la doon jóge di yóbbu ñu jël ay diw di dem Irak di jaay di nangam ak nangam te moo doon borom xam-xam mu mag bi taalibe Seydina Abu Hurayra kenn waxu la bu def lool mais topp ci mbirum àddina mbirum àddina ba xam-xam bi la yàlla dénk defoo ci dara lool ñaaw na lu ñu wax nga naan aw jot moo seq liggéey bi nangam ak nangam boo wàccee nangam ak nangam ma ne loolu waxu caaxaan la laa wax yow bokk nga ci ñi nga xamante ne ñoo tax xam-xam réer wal iyaadu billah puso bi ci yow la nar a réere loolu ñaaw na waaw mu ne kon dee leen taxawal jataay yi hatta yu'allama ba ni ñuy ràññee man laa yàlla ci xamul ndax ci loolu la xam ne ñee xamuñu waaw parce que xam-xam fa inna al ilma la yahliku xam-xam du rëbb du du nëbbu du réer hatta yakuna sirran ba mu nekk mbóot nekk loo xam ne secret la parce que bu dee ñu xam dañoo nekk fee ci seen ruq bàyyi ñu xamul dara ñu occupé plateau télé yeeg rajo yeeg fépp seen YouTube yeeg Snapchat yeeg TikTok yeeg fu ne ñoom kese ngay gis mais bu boobaa mais xam-xam day réer parce que nit ñi lay nekk sirr am mbóot lay doon ñoo xamante ne secret la pour ñenn mais ñëpp xamuñu ko léegi nan moo fii def mooy ñi feeñ ñooñu te xamuñ dus ci ñoom lañ jëm mais boo feeñee boroom xam-xam yu leer yi feeñ nit ñi dinañu ràññee dofuñu lépp même lu ñu topp topp seen bakkan dinañ xam kuy wax dëgg ak ku waxul dëgg ak kiy wax koo xamante ne waxam yow de toute façon lépp lu wax da daal la ah aaya bi moo wax lii yonent way saa saa moo xadi sàngam nii kee moom nekk fi naan non man nag moom jàpp naa ne yaakaar naa ne wala magi sàngam ak nàngam gars dañuy bu bu bu ñu objectifé yàlla dañuy xam ne ah, <laughs> ñaari wax yi wute na de <laughs> te waajee waxam dañ koy mën a vérifier alors que kii ay waxam kenn mënu koo vérifier danaan la waa am na benn góor bu ne woon waaw bu ne woon nangam keroog Serigne ba nee na woon na ko nangam Serigne sangam ah Serigne ah, ah, ah, Mor waxoon na nangam ak nangam yoo xamante ne kenn mënu koo vérifier moom ci boppam amu ci tàllale amu ci dara loolu ngay jëndee waxu alquran ak sunna xam nga ñaar yooyu wuute na mooy ñooñu bu feeñee nit ñi bu boobaa ba bëgg am xam-xam wala uti loo xam ne xam-xamu diine la xam nañ ci kan la ñuy yem bu boobaa xam-xam du réer waaye bu dee dañoo nekk di xuntu waaw ngaa yi jëli la ci plateau télé yi nga koy nangu mais nañ la fi jëli nga créer sa chaîne YouTube wala nga créer sa bibliothèque numérique boo xamante ni ca ngay leerale xam-xamu yonent bale sa saaf alquran ak yonent ak sunna di ko ci def jeex na waaw yow defal dara mais bul nangu mukk gaay bi la di la di la di di di ko publier ci page yi fépp muy feeñ di di di di di di di di def ay ay Snapchat ak yëpp ay TikTok foofu yëpp di ko dugg ak tamit di wan kii yi nu mu dudd ay ay ay ay ay yu nekk ngir nit ñi di gis xam-xam bi mu ngi nii mu feeñ mais bu dee yooyu amul képp koo xam ne kuy statue la buñ xoolee ay wax yoo xam ne ci suufu tànt la ñuy nekk muy xumb ta waxuñ fa dara di wax ay tojaaya kese waaw di wax ay tojaaya kese naan naan naan lépp ci yonente bi la alayhi salaam te dañuy kàcc dañuy kàcc waaw waxoon naa la usurpation usurpation d'identité la ñuy def di tudde yonent bay saa saam usage de faux lañ def ay mbir yoo xamante ne dara yonent bay saa saam new waaw nga leeral affaire waaw gars yi buñ duggee gis kii après robb gisaat ah gis dëgg eh. waaw loolu dina attirer seen attention comme Seydina Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu wa ardah mu ne fa inna al-ilma la yahliku hatta yakuna sirra xam-xam du réer du nax saa lu dul boo xam ne day nekk li nga xamante ne mooy hmm? mu nekk am mbóot nekk loo xamante ne ab ab ab dañ koo nëbb ñenn ñi voilà te loolu yónniwu ko kii kese ah waaw wax jii nii yónniwu ko gouverneur am bii rek waaw waaye yónni na ko ci ñi nga xamante ne ñooy tous ces gouverneurs Allahu akbar yónni na ko à tous ces gouverneurs waaw ah. waaw moo tax al imaam al haafis mu ne waqad rawaa abu nu'aym fi taarixi asbahaan anna haadhihi al qissa bil lafzi kataba umar ibn abd al aziz ila al aafaaqi mu ne al imaam abu nu'aym soroona rahimahullah ci téereem bopp di wax. taarixu Asbahan Isbahan fële ca bilaadu Xuraasaan waaw nettali bii ci kàddu na Umar ibn Abdul Aziz dafa bind ci tous ces contrées de l'islam ñépp goxu l'islam yi yi mu jiite woon wax gouverneurs yi te ñooñu ay boroom xam-xam la fa woon la ñu woon ne leen unduru seet leen na commission yi taxaw ngeen taxawal ñi nga xam ne ñooy recenser hadith yonent bi sallallahu alayhi waaw ndaw jaloore moo génne loolu moom moo ko sunnaal waaw mu ne unzuru xool leen hadith hadith yonent bi alayhi salaatu salaam fajma'uhu ngeen dajaleko ko waaw ngeen dajale ko waaw waaw mu ngi kon loolu la quoi leen nangu lu dul waxu yonent bi alayhi salaatu salaam damay ragal fa inni xiftu al ilm wa dhahab al ulama damay ragal xam-xam daal di naax saay daal di daal di rab waaye boroom xam-xam yi di dem di faatu bar kenn kenn fekk amuñ woon lu ñu bind bu boobaa ñu ñëpp ay ñàkk après nag mu indi nag xadis bi imaamul Buxaari rahimahullah mu ne haddathana Ismaa'il ibn Abi Uways <laughs> ah. mu ne nettali nañu suñu sëriñ Ismaa'il ibn Abi Uways muy Ismaa'il ibn Abdillah ibn Abdillah ibn Uways ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi Abu Abdillah ibn ah, rahimahullah nekkoon kii sœuru imaamu Malik moo yaayam imaamu Maalik nijaayam la woon génn àddina l'an deux cent vingt-six rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanii Maalik mu ne ki ma nettali man dong mooy Maalik di nijaayam di Maalik ibn Anas ibn Maalik ibn Abi Aamir ibn Amr ibn al-Haarith ibn Ghaymaan Abu Abdillah al-Asbahi al-Himyari al-Madani imaamu daar al-hijrati génn àddina l'an cent soixante-dix-neuf rahmatullahi alayhi an Hishaam ibn Urwa moo ko jëlee ci Hishaam ibn Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwaam ibn Khuwaylid al-Asadi Abul Mundhir ñi ne Abu Abdillah ñi ne Abu Bakr al-Qurashi al-Asadi al-Madani génn àdduna la 144 am na ay wuute rahmatullahi alayhi an abiihi mu jël ko ci baayam bi Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid ibn Asad al-Qurashi al-Asadi Abu Abdillah rahimahullah génn àdduna 94 ci li gën a dëgër rahmatullahi alayhi an Abdillah ibn Amr moo ko jël ci Abdullah ibn Amr ibn al-As ibn Wa'il ibn Hashim ibn Su'ayd ibn Sa'd ibn Sahm ibn Husays ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi as-Sahmi Abu Muhammad ñi ne Abu Abdurrahman ñi ne Abu Nasir di sahaaba di doomu sahaaba génn àdduna am nañu ne 63 ñëw na ay wax am na ci ba na 77. annahu qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama yaqul inna allaha la yaqbidu al-ilma intizaa'an yantazi'uhu min al-ibaad gis nga fii da ne borom bi du xëcc xam-xam ci xëcc koo xam ne moom la koy xëcc ci jaam yi walaakin yaqbidu waaye li am day faat di al-ilma day xëcc xam-xam bi qabdi al-ulamaa ci jël bu muy jël par benn benn wala ñu bari borom xam-xam yi hatta idaa lam yubqi ba du fi desal aliman du yàlla du fi desal benn borom xam-xam laa wax waaw ittaxada mu jàppe annaasu nit ñi ruusan ay bopp yoo xam ne ay njiit yoo xam ne ñoom la ñuy def njiitu diine juhaalan xamuñu dara moo tax nga fiy gis ci àddina bi léegi ay ñoo xam ne dañ naan ñooy kilifa diine fañ nekk ta xamuñ tus fasu ilu waaye ñu leen di laaj <laughs> asta astaw ñuy jéem a ta ñuy jéem a uh, ubbee di wax ci wàllu diine bi ghayri ilm te teguñ ko ci xam-xam teguñ ko ci alquran teguñ ko ci sunna fa dallu ñu ñu sànk nit ñi hadith nag daa amoon lu tax al imaamu euh, Abdallah ibn Amr daal di nettali xadiis bi te loolu imaamu Muslim rahmatullah alayhi moom moo ko indi voilà léegi nañ xool al imaamu ah bon imaamul Buxaari waxoon nañ la indi na ko tamit kitaabul i'tisaam bil kitaabi wa sunna baabu maa yuzkaru min zammi ra'yi wa takallufi qiyaas ah indi na ko foofu ah voilà mais. te foofu indi na fi lii ñu lay bëgg a wax ne nañ ko xool ci imaamu muslim voilà mooy lii tax seydinaa euh, <laughs> kii daal di wax xadiis bi mooy Seydina Abdallah ibn Amr nañ xool imaamu muslim dinañ ñëwaat ci euh, imaamul Buxaari yi ni mu ko indee foofale wallahu taala al imaamu Abul Husayn comme imaamul Buxaari yi ñaari bërëb mais moom day boole mbir yi xam nga wa kaata kitaabul ilmi baabu raf'il ilmi moom foofu leen li wax imaamul Buxaari nag gis nañ bii ci kitaabul ilmi hadis numéro cent la ba pare mu indiwaat kitaabu al-i'tisaam bil kitaab wa sunna muy hadis sept mille trois cent sept voilà alimamu Muslim wa Abul Husayn rahimahullahu ta'ala léegi mu nañ indi bi nga xam ne mooy bi ñuy wax sànq ah léegi nañ ko seet après dinañ ñëw ci loolee hmm. Eh, dinañ ci ñëw insha allahu eh, eh, taala léegi mu ne haddathana Harmalatu bnu mooy kitaabul ilmi baabu raf'il ilm mu ne haddathana Harmalatu bnu Yahya at-Tujibi mu ne nettali nañu Harmalatu bnu Yahya de Harmalatu bnu Yahya ibn Abdillah ibn Harmala ibn Imran at-Tujibi Abu Hafs al-Misri nekkoon taalibe imaam àndandoo al imaam ash-Shafi'i génn àddina li nga xam ne mooy l'an deux cent quarante-trois rahmatullahi alayhi qaala mu ne akhbarana Abdullah ibn Wahb mu ne nettal nañ ki nga xam ne mooy Abdullah ibn Wahb al-Misri di Abdullah ibn Wahb ibn Muslim al-Qurashi al-Fihri mawla Abu Muhammad al-Misri rahimahullahu ta'ala génn àdduna la 197 rahmatullahi alayhi mu ne haddathani Abu Shurayh mu ne net Abu Shurayh di Abdurrahman ibn Shurayh ibn Ubaydillah ibn Mahmud al-Ma'afiri Abu Shurayh al-Iskandiyu al-Iskandiyu Kandaraani al-Misri rahimahullah génn àddina la 167 rahmatullahi alayhi anna Abal Aswad haddatha mu ne Abal Aswad di Muhammad ibn Abdirrahman ibn Nawfal ibn al-Aswad ibn Nawfal ibn Khuwaylid ibn Asad ibn Abd al-Uzza al-Qurashi al-Asadi Abul Aswad al-Madani nekkoon yatiimu Urwa moom lañ naan jirim Seydina Urwa moom moo ko nettali génn àddina ñii ne après l'an 130 yi am nañu ne déedéet après 117 la génn àddina wallahu ta'ala a'lam <coughs> haddatha moo ko nettali an Urwa ibn Zubayr mu jële Seydina Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid ibn Asad gis nañ ko sànq ci riwaaya imaamu Muslim rahmatullahi alayhi ma annahu qaala qaalat li Aïsha xoolal li tax imaam Abdallah ibn Amr daal di wax hadiis mu ne Sayyidatu Aïsha moo ma ne man Urwa nekkoon Euh, doomu sëram di Asma bint Abi Bakr te Sayyidatu Asma wax naa la moo mujjee faatu Sayyida ah, Sayyidatu Aïcha mooy jamono yi yaay mu ngi dund moom Urwa mais kii la gënoon a taqool bàjj tantam bi di Sayyidatu Aïcha radiyallahu anha mu ne qaalat lii Aïcha mu ne Aïcha damaa wax muy euh, zawji nabi di soxnaa yonent bi alayhi salaam quoi euh, daf maa wax moom Sayyidatu Aïcha bint as-Siddiqi mu ne Sayyidatu Aisha daf maa wax ne wa yabna ukhti sama doomu sœur wax nañ yaayam léegi mooy Asma grande sœuram ah balaghani anna Abdallah ibn Amr jote na ma ne Abdallah ibn Amr radiyallahu anhu marrun bina ila al-hajj day jaar fii dinañ robb ngir dem aji falqi fasa fasailahu demal dajeeg moom nga laajal ma ko laajal laaj ko ab question ab ab masala fa innahu ndax moom kat qad xamala an nabi sallallahu alayhi wa sallam ilman kasiira sayyidul Aisha ne gis nga Abdallah ibn Amr takke na jële na ci yonent bi alayhi salaatu salaam xam-xam bu baree baree baree bari kon nag dawal dégg naa ne day da fiy jaar fii lay information am na information que ne dina fi jaar pour dem aj kon nag gaawal nga dajee mooy moom <laughs> qaala sayyiduna Urwa nee na Allah <laughs> waaw du xam borom gëneel lu dul borom gëneel sayyidatu Aisha mi nga xam ne moo doon soxna ci yonent bay saa saab bi ëpp lu mu takk ci soxnaay xam xam-xam ci soxnaa yonent bay saa saab waaye mu xam gëneelu Abdallah ibn Amr ak li mu jëlee ci yonent saa sallam li mu bare moo tax sayyidina Abu Hurayra doon wax ne amul kenn ci sahaaba yonent saa sallam ku ma ëpp lu ma jëlee ci moom bu dee am na kenn Abdallah ibn Amr la moom moom moom moom mën naa reconnaître ne mën na ma ëppale ndax da bind te man doonu ma kon xam na ne jëlee na ci xam-xam bu bari mu ne kon dawal nga ko Eh, demal interposer ca yoonam boo gisee nga laaj ko ci xam-xamam boo mu jëlee ci ren saa salaam allahu akbar walaay man mii ren saa salaam kon ne man ma dëkkoon ci këram nekk ak moom di li waaw yow man bu ma jëlee xam-xam ci keneen kon yu fi caaxaan yooyu ngay dégg ñenn ñi di ko wax <laughs> mu ne ko demal nga laaj ko <laughs> ah Seydina Urwa nee na ah fa laqituhu ma dem def li ma sama tante wax Sayyidatu Aisha radiyallahu anha ma dajeeg moom fa sa'altuhu ma laaj ko ci ay question an ashiya ci yu bëri yazkuruha yoo xam ne moom lay tudd an rasulillah di ko jële ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam qaala Urwa Seydina Urwa ne jàngal na ma fa wax na ma fa yu bëri yu mu jële ci yonente sallallahu alayhi wasallam fa kaana fii ma zakara bokk na nag keroog Abdullah ibn Amr ci yi nga xam ne moom la ma tuddoon anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qaala mu ne boro yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na inna allaha yantazi'u al-ilma min an-nas no inna allaha la yantazi'u al-ilma min an-nas intiza'an walakin yaqbidu al-ulama fa yarfa'u al-ilma ma'ahum Abdullah wa yubqi fi an-nas ru'usan juwala yuftunahum bighayri ilm fa yadhilluna wa yudhillun qaala Urwa <laughs> nee na bokk na ci mooy suñu hadis bi lam wax keroog mu ne borom bi tabaa yoneen saa saam nee na borom bi tabaaraka wa taala du xëcc xam-xam noonu rek ci nit ñi xëcc ko noonu rocc ko mu jeex waaye par day faat boroom xam-xam yi ci noonu te lay yëkkatee xam-xam mu ànd ak ñoom léegi nag mu des ci nit ñi ay ñoo xam ne ay njiit la ñu jàpp njiitu diine jàpp leen ko yoo xam ne xamuñu dara juhaalan waxuma la jaahil de waaye jaahiluuna mais euh, euh, dañoo jéggi dayo ci ñàkk xam ci iñaar waaw léegi nag nit ñi yuftuunahum ñu leen di laaj ay masalaay diine non non ñooñu yuftii noonu ubbee nit ñi di leen wax ay mbiru diine yoo xam ne bi xayri ilm teguwul ci xam-xam waaw ay yaakaar naa ni ma ko foogee ak tamit fañ dëkk la jàpp miin ko loolu lay waxe wala ñam fekk ñu naan mag ñu baax ñi ah, lañu leen dégg di di ko miine ci ñoom moom la jàppe diine amul dara ci dellu ci alquran lu dul ci aadaay kese <laughs> fa yudilluuna fa yudilluuna ñu sànk wa yudilluuna ñu sànk nit qaala Urwa léegi Seydina Urwa nee na nag bi ma takkee li ma Seydina Abdallah ibn Amr wax yëpp ma daal di ñëw nag ñëwaat ci sama tante sayyidatu Aisha falamma haddathtu Aisha bi dhalika léegi nag bi ma ko nettalee ba wax ko hadis bii nag yi ma ko nettali yëpp mu jàpp ba mais bii bi ma ko waxee mu ne azamat dhalika wa ankarat affaire bi màgg ci moom sayyidatu Aisha nan le c'est lii est que est que est lii est-ce que yoneen saa sallam wax est-ce que sa waay juumul voilà xaalat léegi nag nee na ah xaalat nee na mu ne nee euh, na sayyidatu Aisha ne na ahaddasaka annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam yaqulu hada daa sayyidatu Aisha mu ngi dóor a dégg lu mel nii <laughs> mu ngi dóor a dégg affaire bi affaire bi daal mu xaw ko xam nga rek boroom xam-xam am na yoo xam ne boo ko mësula dégg gis ñu koy dégg affaire da lay jaaxal da ngay da ngay ku ko ku ko ku ko rejeté ku ko nanguwul waaye mu leeru ne ko yow est ce que yow Abdallah ibn Amr moom moo la wax ne ci yonent bay sa sam la dégg lii man Aisha yow moo la ko wax yow Urwa xaala Urwa Urwa ne ko ah <laughs> waaw moo ma ko wax a xaala Urwa Urwa nee na nag hatta ida kaana qaabil beneen at mi ñëw at mi un an qaalat lahu sayyidatu Aisha yëgaat ne Abdallah ibn Amr aj mooy ñoom dañu bari woon lu ñu doon aji mu yëgaat ne mu ngi fay jaarat mu ne ko inna ibn Amr qad qadim mu ne ko ibn ah, ibn Amr dégmal ma falqihi summa faatihu hatta tasalu an alhadith alladhi dhakarahu laku fi al dhakarahu laka fi al mu na ko dajee demal nga dajeeg moom dégg naa ne mu ngi dégmal waaw boo demee ubbee ko boo demee waxal ak moom waxtaanal ak moom nga laaj ko ba ni nga xamant mooy xadis bi mu la tuddaloon at mais ci wàllu xam-xam qaala ah sayyidna Urwa nee na ma dem def li ma wax fa laqituhu ah ma dajeeg moom fa sa'altuhu ma laaj ko ko fa zakarahu Abdallah ibn Amr tuddalaat ma xadis bi lii naxwa lu mel ni maa la nga xam ne haddathanii bii fii marratil marratil ula te nam na moo ko njëkk woon a xamal muy daaw même dara soppeeku qaala Urwa Urwa nee na nag rahimahullah falamma akhbartu abi dhalik ma ñëwaat sayyidatu Aisha nag sama tante nag ne ko ah radiyallahu anha ne ko ah lii de nam ma ko waxe woon waxaat ko ni kaddu yam ma waxe woon moom la ma waxaat ne yoneen saa sama dégg mu wax li qaala sayyidatu Aisha ne ma ahsibu illa qad saraq jàpp ma ne kon nag loolu kon du njuumte parce que sayyidatu Aisha daa jàppoon est-ce que parce que moom da doon jële ci waa ahlul kitaab lu bari est-ce que jaxasewul li mu déggee ci waa ahlul kitaab la mu jële ci téere yooyu ak li yoneen saa sama jàngale mais comme que ñëwaat na laajaat ko ko un après mu waxaat ko même mooy ne moom moo ko dégg am ta laaj naa man de jàpp ma lu dul ne kon dëggal li mu wax mooy nekkul da ko doon tuumaal da doon ragal mu jaxase li mu doon takk ci waa ahlul kitaab